وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين خاصة صاحب كتاب سيدي الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان الله أما بعد قال المصنف رضي الله تعالى عنه وارضى النبي في كنز في في الكنوز العشرة في كتاب الكنوز العشرة في الكنز الثاني وفي فصل الإرادة والمشيئة والأمر ولأن الإنسان هو الخليفة عن الحق في هذه الدار فإن مشيئته تسري في الأقدار سريان مشيئة مستخلفه ألا ترى إذا قيل الرجل الذي لعن دابته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون إلى آخره ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi insha Allah taala yeggale fi nga xam ne moom lañ tolloon ci al-Kunûzul 'Ashariyya al-Kanzistaniyya ginnaaw bañ ko tàmbalee suñ jotaay bi weesu ci al-mashi'atu wal iradatu wal amr maanaam al-mashi'atu mooy coobare wal iradatu mooy namm-namm wal amr mooy ndigal nga xamante ne gisoon nañ ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa doomu aadama yi ngir ñu jaam ko mooy ñu xam ko comme ni Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu ak xadis boobu nga xamante ne moom mooy kuntu kanzan maxfiyyan fa aradtu wala boog fa ahbabtu an urafa fa xaru fa xalaqtu xalqan fa bi'arfu arafuni muy xadis boo xadis boo xam ne dafa da'if wérul waaye nag ci buntu Kashf moom wér na ah, muy ne man damaa nekkoon ak trésor boo xamante ne bu ñu nëbb la waaye nag man nag mu mu bëgg ñu xam ma ci laa bindee bindee fi moo tax ci man moom lañ ma xamee maam samay tur ak samay melo kon loolu moom mooy tàmbali mbir yëpp comme niñ ko gisee woon ne namm namu borom bi subhaanahu wa taala ci moom la jublu ci mbir yi mbir am naka noonu ba mu leen di amal nag ci am ru leen amale mooy ndigal boobu mu leen digal maanaam jox boobu mu leen dox ndigal ci am mooy nekkal ñu daal di nekk kun rek fayekunu daal di am dégg nga loolu nag melok borom bi la subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ah, waaye tamit suñu namm namm dafa nekk loo xam ne dafa fasu ñun mbindeefi waaye namm namm googu dafa nekk loo xam ne mu namm nagu mu waa borom bi la subhaanahu wa taala bu mu feeñalee ci ñun looloo tax buñ ko askanalee mbindeefi day daal nekk lu fasu buñ ko askanalee borom bi subhaanahu wa taala mu daal di nekk loo xamante ne lu jiitu la dégg nga Euh, moo tax borom bi nag subhaanahu wa taala gisoon nañ tamit ne nam nammam googu nga xam ne moom borom bi subhaanahu wa taala ji mu am ci amal mbindeef yi ak tànn gi xamante ne moom la leen tànnal mbir yi te ñoom tànnuñu dara loolu amut ngir ne rek naturellement noonu dafa waroon a am déedéet borom subhaanahu wa taala moom moo ko amal ci coobareem ak ci nam nammam te lu mu tànn la du loo xamante ne dañ koo forcer pour mu mën a nekk noonu ma maanaam ci anam boo xamante ne ak lu mën ci xewit moom mbir daal de toute façon noonu a mën a demee déedéet noonu maanaam ak coobareem ak ak ak ak moo ci aju looloo tax mu amee nii mu amee waxoon nañ tamit ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam nit ñi tamit seen namm namm googu mu feeñal ci ñoom maanaam bu ñu nit ki bëgg na dara nit ki namm na dara nit ki loolu lu borom bi rek subhaanahu wa taala feeñal ñoom la comme ni nga xam ne noonu la ko waxee maanaam ginnaaw ba mu ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu soob na nga gëm waaye ku mu soob na nga weddi waaye mu daal di ci teg ci beneen saar ne inna haadihi tazkira faman sha'a ittakhadha ilaa rabbihi sabiila wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa'a allahu rabbul aalamiin wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa'a allah huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira déedéet illaa insha allah inna allah kaana aliman hakima maanaam boobu bi am wal taqwa ma fa mu dakkiram so insaan nan la inna allah kaana aliman hakima la maanaam lii ak fàttali la képp koo xamante ne euh, bëgg na sopp na na daal di jël lii maanaam fàttali gii maanaam jëm ci borom subhaanahu mu def ko waaye na leen bir ni du leen soob mukk mu soob yàlla moom mi xam ne maanaam kayit mu tekki ne inna allaha naka bur yàlla aliman ku aji xamaa kon la ku xam lépp la waaye ak man ku xereñee ak la maanaam mooy lépp lu mu xam-xam la tegu lépp lu mu lu mu dogal rek na ci xam-xam bu wér naka noonu na ci ak xereñ maanaam mooy sañas bu mag parce que nag mbindeef yi ñoom duñu xam daa iman maanaam mbindeef yi du ne dana war war a xam saget bi nekk ci ginnaaw nangam ak nangam ak nangam beneen bi ci des moom mooy liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tashaa'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin liman sha'a ñeel képp koo xam te ne soob na minkum ci yéen an yastaqim na daal di soo wooral am mooy tegu ci yoon bu dëgg waaye nag wa ma tashaa'una bu leen soob illa an yasha'a mu soob xanaa Allah bu yàlla rabbul alamin kay borom min defi Allah maanaam mooy ne seen coobare yéen bëgg ngeen a jub gaa waaw loolu dëgg la waaye nag na ngeen xam ne du leen soob lu dul mun soob yàlla maanaam yéen dèjà seen bëgg gi ngeen bëgg a tegu ci yoonu jub bi loolu yàlla la neex ngeen bëgg ko voilà yaa xam ko masha Allah noonu la c'est bien hein bravo masha Allah dégg nga loolu moom moo tax coobare mbindeef yi ci xaqiqa rek la waaye xaqiqa fii loolu sharia la waaye xaqiqa moom borom kay toog moom kay def di dindi waaw la ñu yegg nag wala am na te lu wér boobu mooy al-insaan doomu aadama huwa xalifa moom mooy xalifa euh, yàlla bi fi taxawal buur yàlla bi dëgg fii hada fii hada daat bi la ko maanaam euh, ki nga xam ne moom la ñu war mooy suñu tàmbalee masala bi jëkk bi ñu jëkk gis bu ama am solo la moom tamit maanaam mooy place doomu aadama ci namm namm borom bi subhaanahu wa maanaam nit lan mooy place am te mooy lan mooy ne nit mooy xalifa yàlla ci kaw suuf yàlla buy dogal dara ci nit la koy ne xalifa mooy ki nga xam ne moo la wuutu wuutin wuutin wu mat wuutin woo xamante ne jaroon naa wuutu moo tax mu ne ne jaa'ilun fil ardi xalifa damay teg ci kaw suuf ah, xalifa ba pare mu naan huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi yàlla mooy ci leen def yéen ngeen nekk ay xalifa am ci kaw suuf ñu gis ne kon xalifa bi du dafa wax ne xalifa fële ba pare mu wëlbatiku ne yéen doomu aadama yi yéen ñëpp laa def ma def leen xalaa'ifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajaati liyabluwakum fiimaa aataakum inna rabbaka la sari'ul iqaab wa innahu la ghafuurun rahiim ba mu jeexalee xaar boobu rek mu dugg bismillahir rahmaanir rahiim alif laam waaye la mu njëkk moom mooy histoire bi moom aadama amoon ak lan ala huwa alladhi xaw xalaqakum wala wala qad xalaqnaakum summa sawwarnaakum summa qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadama maanaam li gis ne lépp ci ñun la ko delloo yéen ñun ñun ñoo leen bind xalaqnaakum summa sawwarnaakum ñu jox leen forme summa ginnaaw bi nag qulnaa lil malaa'ikati wax malaa'ikati isjudu li aadama kon bind bind bi mu bind moom aadama mooy bind bind bind bind bind jëmmi xalifa bi ñu def maam Adama mooy jëmmi xalifa bi ñu ko def ñu njabootam képp ku ko taxawee nekk xalifa képp ku ko taxawewul doo doo nekk daal moo tax nit ki suy juddu fitra boobu muy judduwaale daf koy judduwaale en tant que maanaam taxawaayu xut nekk xalifa yàlla ci kaw suuf mooy xut bu dana nit ku man koo nekk maanaam possibilité bi avec tout lépp mi ngi fi parce que moom yàlla noonu la ñu indi mu nekk xalifa ci kaw waaye après bu ñuy màgg nag ci la ñuy dégradé woo ki nga xamante ne moom mooy nekk xutbu moom mooy ki nga xam ne day wëlbati ko waat moom dégradation boobu yëpp bu réparé mu réparé waat lépp ba delluwaat ci cosaan maanaam li nga juddoo boo delluwaatee ba mel noonu yow yaay nekk ci gën a kaw sa kaw jamono dégg nga est-ce que parenthèse ko jox. waaw ko ko fàttaloo. maam bii ñu commencé ñu doon commencé nag. dégg nga mu ne kon yow moom mooy xalifa ci inna naan li wér ba wóor mooy makki atawa moom coobare moom maanaam euh, coobare yi nit tas tasri day daw fil aqdaari ci dogal mbir yi yàlla dogal ci coobare yi nit moo ci daw suryaana waaye daw maci at yi maci at tooba rek yi ki nga xamante ne moom moo ko def xalifa muy yàlla loolu li ci firnde ni maanaam comme ni coobare yàlla di dawee ci mbindeef yi yàlla noonu la tegee nit samp ko coobaree nit di daw ci mbir yi mu ne alaa tara xanaa gisoo ila rajuli ci waaj allazi ka nga xam ne laana rëbbul na daabatuhu daabam fa qaala moo aloo ñeew annabi yeneen bi inzil anhu wàcc falaata xam naate bul ànd ak ñun di malaw nin ci koo xamante ne di ànd ak ñun di di ànd ak koo xamante ne dañ ko wërëtt euh, euh, dañ gis léegi ginnaaw tax bi dañ gis euh, insha allah xas-xista boobu mu ne biaa ci tax bi mu ne not dafaat fànni mu ne bi hada laf bi ci boobu la baat rawaaw ci la ko solo muslim muslim abu dawud ak jabir ibn abdullah radiyallahu anhu mu ne qaalaha wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam li man ñëw xam ne laana rëbboon na daabatahu daabam maanaam ab euh, waruwaayam te moo nekkoon gëléemam euh, wa bi lafz am na ci kàddu inzil anhu wàcc ko laa yaxtamna du ñu du ànd ak ñun mal'uunun ku mu rëbb ku rëbb du ànd ak ñun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma wàccal wàccal parce que ñun ku rëbb du ànd ak ñun waaw solo na ko Tahawi imam Tahawi xam fi Mushkil al-Asar téeram boobu Mushkil al-Asar wal Haythami al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Haythami fi Mawarid az-Zam'an la téer bu tudd mu solo ko xam ci an Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu summa toog saraxa nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral zalika loola xaaral lan daa ji wax ne laa tad'u bu leen woo bu leen ñaan ala anfusikum waral seen taw bopp wala tad'u te bu leen ñaan ala awlaadikum waral seen kaw doomi wala tad'u te bu leen ñaan ala amwaalikum waral seen kaw alal ndax lan laa tuwaafikuuna eh, bu ko defee mu bañ a dëppoo min Allah ci bur yàlla saatan waxtu woo xam yusalu dees na ko laaj fii xaa ci moom aw laaj aw ñaan ak joxe fa mu daal nangu la ko la maanaam euh, bu leen maanaam euh, loolu mooy ne kon nit ki dafa war a def attention par rapport ak mots yi ñuy wax maanaam hadith bi la gën a niiw lañ koy jàngee mooy nit ki def attention ci mots yi gën ci ci ci làmminam maanaam ay rëbb mi dëkk ay rëbb leneen ak ay wax yooyu dafa garaw moo tax yeneen bi sallallahu alayhi dafa ne ñaar ñooñu ñaar jikko yooyu duñu mën daje ci nit nekk koo xam ne dañuy rëbb nit ñi ba pare nekk siddiq siddiq wala anal laa yastami'an ñaari jikko yooyu ñaari yooyu mënuñu daje ci nit nit koo xam ne day am maqaam siddiq yi bokk ci ma wàllu yu kawe yi nekk koo xam ne day rëbb nit ñi loolu mën ta nekk loolu lu mat a bàyyi xel la euh, mais fii dafa am beneen mbir bu bu bu bu bu ñu fiy wax fii te loolu la bëgg a euh, mettre en évidence mooy ne nit ki li muy wax ci mbindee ci loolu yàlla da koy dawal maanaam moo tax bi nit ki rëbbee bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñu tukki ñu am benn dabba benn euh, gëléem euh, waa ji rëbb gëléem bi waa ji rëbb gëléem bi ba mu ko rubbee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne léegi wàcc ko wàccal jullit bi te nga bàyyi ko foofu bàyyi ko bu bu ko laalal en tout cas bu mu ànd ak ñun parce que ñun loolu lay wax ne boo dafa am bokk na ci gis-gis yi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon waa ne ko wàccal sa gëléem gi maanaam ngir te buñ ànd ak ku ñu rëbb ngir ne maanaam ngir yar ko ngir ne warta tàmmal boppam wax du ñaaw mais li nga xamante ne mooy li nga xamante moom mooy beneen maanaa te moom mooy moom bu ñu ko indee ne maanaam mooy lan mooy ne dafa ni parce que ku ñu rëbb la kon sécurité bi ñu rëbb nañ ko et que am na ku rëbb nag ñun du ànd ak maanaam cause bi ñu joxe mooy le fait que rëbb gëléem ab gëléem maanaam lu mu wala bokk ah, loolu day day mën am effet ci moom maanaam même par exemple nit ki buy woo ñaan moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi leeral na mbir moomu ci bi mu wax naan bu leen ñaan ci seen kaw bopp bu leen ñaan tamit ci kaw seen alal bu leen ñaan ci seen kaw ay doom voilà maanaam loolu loolu baaxul voilà comme euh, euh, yàlla boo tekki dara yàlla boo nangam yooyu baaxul ay xëy eh, na yàlla na nga dee sax moom xëy na wàññiwut lu bëri parce que dee gi moom faw dana am waaye maanaam di ko wax amal na dee gi gaaw ñu maanaam te loolu <laughs> ak yu mel noonu maanaam rëbb ci daal maanaam mooy ko daal baax na maanaam di wax wax yoo xam ne ak di ñaan ñaan yoo xam ne dafa nekk ci kaw nit loolu dafa dafa dafa jar na mooy ci voilà surtout ci kaw parce que mën na toll rek moment boo xamante ne yàlla day nangu ñaan yi li yàlla rek comme nit ku meree boppam ci dara rek daal ñaan ñaan bu métti ci kawam wala meree boppam rek mere mere mere mere doomam wala àndal wala xaritam wala jëkkëram walla jabaram wala leneenam maanaam rek daal ñaan ñaan gu bon loolu mën na koo dal te waaw loolu daal lu jar a moytandiku la waaw parce que doomu aadama li ñuy li ñuy ay namm nammam borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy wéyal ngir ne mooy xalifa yàlla ci kaw suuf moo tax borom bi da koy wéyal te dana ko indi ci kanam insha allah euh, ci beneen ci yeneen beneen exemple mu ne ala tara xanaa gisoo am na naka haadal xalifa ne xalifa bi yu xayiru moom day soppi al akwaana mindeef yi bi kalimatin ci kàddu rek maanaam al nekk teeku maanaam mbir yi ni mu nekkee ab xalifa yàlla bi te moom mooy nit da koy soppi ci benn kàddu fa yatazawwaju masalan muy mën a takk soxna mooy talliq ba pare muy mën a fase te loolu benn kàddu rek ko wax benn kàddu moo naan diw may nañ ko diw yépp diw may naa ko diw rek mu daal di wëlbati ko ad maanaam léegi àdduna bépp soppeeku ci anam boo xamante ne léegi kii mu dinaa ah wala mu ne fase naa la may naa la sa univers bi soppeeku les données changent ah lépp soppeeku nga gis nag waa ji boo ko amul jabar waa ji amatul jabar parce que benn baat la wax ci amatul rek rek mu waral amatul jabar hmm? waaye tax ak kamu te muy àtte bi moo ci ci deew al alaaf ay junni nit bi kalimatin ci benn kàddu ko fekk minum bu tukkee ci moom ah. Ah, mën na nekk ay nit comme mën na nekk ay ay ay jur maanaam mooy ah, bismillah rek ren bi allahu akbar bismillah <laughs> rek affaire bi dagan dagan lekk wala ko benn waay comme que mooy mooy président wala mooy roi benn kàddu lay wax rek armée yi daal di mobilisé wu di dóor ay bomb bum bum bum bum lan ay junni nit dee ci benn kàddu moom bu mu wax hmm? ay junni nit dee wala boog benn benn benn kayit bu benn kayit bu mu wala benn bouton bu mu bës ci clavier bi daal di ok mu waral ci nit ki dund nit changé ah. wala nit lu bëree bëri ay junni nit yokkee ci côté bu positif comme bu négatif parce moo tax waaye yaay su dana al alaat ay junni nit di kalimatu ci kàddu bi mi ngi tukkee ci moom waaye yataxayyaru te dana soppeeku wajhu taarix xar kanamu taarix mooy histoire bi kalimatin ci kàddu rek mi ngi tukkee ci moom jeer naroon naa am président bi rek moo ne noonu lañ bàyyi adduna bi yëpp soppeeku wala sëccëg fu am na jeer gaa yaa ngi doon xeex sëccëg fu am na wala affaire nañ dem ci taabal négociation yi wala yu mel noonu adduna bi yëpp soppeeku ci loolu kese taarix histoire soppeeku mu ne qaala wax na taala bi kawe maanaam loolu mooy wane nit doole gi am ak yàlla ni mu ko defee xalifa maanaam te lii muy wax nii maanaam boo xoolee xilaafa am la maanaam boo maanaam nit ku nekk mën naa taxawee lii te nit ñi mën nañu ko taxawee te loolu euh, xam ngeen ni euh, day am tamit ci ñaan ci ñaan maanaam tey bu muy euh, ñaanal par exemple Samba Ndiaye Samba Ndiaye man bu ma ñaanalee Samba Ndiaye pourtant ñaata Samba Ndiaye ñoo am ci àdduna ñu dul jeex en tout cas minimum bon damay parier rek mais lu bon moom mille sàmm am nañ ci àdduna bi mille lu bon bon wala Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye lu bon bon mille am nañ ci léegi bu ma euh, tàllalee sama loxo ne yàlla Abdoulaye Ndiaye defal ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam amin mu jeex benn kàddu boobu mën na def effet ci dund Abdoulaye Ndiaye yëpp sauf que muy bëri bëri bëri bëri ñaan googu dal lu dul Abdoulaye Ndiaye man li ma bëggoon a di wax maanaam man ci ma ci jublu woon ci kooku lay dal lu dëgg te en tout cas te Abdoulaye Ndiaye yu bëri na mais kooku lay doon. yéen a ngi voilà ak le fait que nit nekk koo xamante ne ay waxam ay bëgg-bëggam yàlla da koy wéyal ci mbindee ci adduna bi moo tax système bi mooy mobiliser wu adduna bi yëpp. mu am ay euh, système bi nu muy évoluer ci anam goo xamante ne day évoluer ci anam goo xamante ne day tax ba euh, dundu Abdoulaye Ndiaye soppeeku ngir ñaan diñ ko ñaanal na am nangam ak nangam ak nangam ak nangam. naka noonu tey buñ ko ñaanoon tamit maanaam buñ ko ñaanoon yàlla tamit noonu lay demee. su ko yàlla nangoo maanaam système bi adduna bi yëpp day soppeeku anam goo xamante ne par exemple ah euh, x bu dara ndoxat yàlla nangu ñaan googu ba ñu bi yëpp mobilisé wu ci anam goo xamante ne su x naree def dara rek yaa ngi bu affaire bi demee ba nar a rek am ci biir ni adduna bi di doxee lu lu lu def aji lu aji ci parce que lu tax parce que kàddu boobu moo am effet ci adduna bi ñuy doxal nit yi njabar xaqiqatan noonu la ñuy def ñuy njabar te pourtant buy nit buy njabar nit ci turam lay jëfandikoo sans turam loolu la ñuy yokk ci tur yaayam après mu jeex système bi yëpp évolué adduna bi yëpp évolué ci anam koo xamante ne lañ bëgg loolu waajooju affaire dal ko dañ koy dofe dal ci anam goo xamante li ciy yéeme mooy ah, fu mu mën a dem ak ci bërëb bu mu a ne mbir mi day am effet voilà mbir mi day am te loo loolu loolu mooy yéeme en fait pouvoir bi yàlla jox doomu pouvoir namm namm googu maanaam le fait que mu nekk xalifaam maanaam moo tax mbir dogal yi di daw ci ay namm maanaam namm yi di daw ci dogal bi comme ni nga xamante ne maanaam maanaam euh, ngir ni yàlla moom moo ko def xalifaam mu ne qaala wax na taala bi tawaji innamaa la am def mooy qawlunaa suñu wax li say inneel mbir mbir lu mu mën isa arab naaw suñu ko namee am na ku mooy dañuy wax rek la moo ñeel mbir moomu kun nekk fay sunu mbir man yàlla ñun ñun la suñu mbir dem suñu yàlla su namee def daal dana rek loolu nekk mu nekk sourate Nahl aaya 40 waaye sal amru a a ah, ah, bokk ah, ndigal li bokk asal amru ndigal li ndigal li mooy topp lan nam nam ga wa anhu te ci moom takunu ci lay nekk al infaal al infialaat maanaam eh, mbir yi ni ñuy xewee ci mbir yi maanaam mooy eh, effet yi impression yi am maanaam mbir mi ni ñuy imprimé wu eh, kàddu yàlla ni ñuy imprimé wu ci ci dogal ci mbir yi ci dogal Seydi Ibrahima voilà moo tax kon falaa say ah déet dara yax du fu buy xew illaa lu buy fafu illaa lu dul bi amrillaahi ci ndigalu qaala wa ta'ala bi kawe bi ñoom ñu ngi naan hal ndax la naa ñeel amri ci mbir mi ci min sey ci dara kul waxal ne innal amra ndaka mbir mi dogal yi kulla lépp lillaa ñeel la bu yàlla yàlla rek kay def mbir yi ci moom lay jóge lépp ci dellu lépp ci moom la jeexe subhaanahu wa ta'ala sourate Al Imran aya 154 mu ne qaala wa ta'ala aji kawe ji wa iza aradna eh, bu ñu nam ne saa yu ñu nam ne an nuhlika ci alak qaryatan ab dëkk amarna dañuy digal mutrafiha nooskat ya nooskat ya rek la ñuy jox ndigal ci mbir mi fa fataku bu ko defee ñu daal di caaxaan fi daal di daal di saay saaye fiiha te dëkk ba bu ko defee lan nooskat yi ñoom bu ñu nekkee caaxaane dëkk ba après luy xew dëkk bi dañuy nekk ci caaxaan lu caaxaan caaxaan am ko mbir mi yàlla nen la ko jaarale ci ci ci ci nooskat yi rek moo tax ñoom ñu tàggatoo rek foofa c'est comme dëkk bu nekk bu muy doxee wax nañ ko waxate ko adduna bi ni muy doxee depuis la nuit des temps mooy lan mooy ne classe dominante bi saa su nekk ñoom ñi ngi xalaat ñëpp dañuy ci bëgg a roy ba pare dañuy imposer seen gis-gis ñëpp topp ndox ñëpp di xalaatee noonu ku xalaatiwul noonu sax da da ngay am seet sax ci wax ko ak ci wane ko loolu moom moo tax mucc jafe bokk na ci li mooy le fait que classe dominante bu réew mu ne ak jamono ju ne ñoom ñooy imposer seen façon nit gis ci anam goo xamante ne nit nit noonu la ñuy gisee jàpp ne looloo normal il y a trois cents ans nit ñi jàppoon ne euh, dem Afrique jàpp foofu ci yóbbu Amérique liggéey loo leen loolu moom mooy li baax te kenn ñaawul am na yaa trente ans jàppoon ne ab góor jigéen li moom mooy buñ ko reyul it maanaam France laay wax ah. mm-hmm. buñ ko reyul it nañ ko fiise bañ xam ne kii la loolu ba 1989 looloo doon am ci góor jigéen ñi xam nga 89 yàggul. Hmm? ba 2006 li doon xew mooy ne ku du ku ku ku ku ku ku ku sa papa ak sa yaay sëyut yow boo juddoo doo am sant wala boog doo jël sa santu yaay sa santu papa. waaw te loolu xam nga man fekk naa parce que fekk gis naa ko ci émission genre yu dollar naka la carte d' identité. voilà ay xale yoo xamante ne dañ doon wax ne effectivement dañ daan dem seen classe bu ñu yoree seen fiche de note yeeg yooyu ñu ne leen ne yow lu tax amoo papa mais man amuma papa parce que tout simplement seen papa ak seen yaay sëyulu loolu bu 2006 loolu moo doon xalaat loolu moo doon xew mais adduna bi day soppeeku classe dominante bi tout le temps dañuy imposer seen vision des choses maanaam li di banque dañuy banque ah topp ci loolu mobiliser wu mais nii la ñuy gisee ñun tamit waaw. baat bu gën a dëkk mu amoon boobu <laughs> roko ci jóg mais wax ngeen dëgg nii ngeen gisee rek baax ci loolu képp ku am xel dina xam ne bàyyi am réew jàpp am réew nangu seenum suuf maanaam ay nit groupe nit ñëw cim réew nangu seenum suuf ba pare ñu ne leen garaawul nañ séddale affaire yi mais ñu ko séddalee sax baaxul waaye ñu ngi woon nangu ci ñoom ñuy ñuy jël di jël di jël di jël di grignoter bu baax ci biir wax jàmbur ci saa su ne tous les jours ñëpp jàpp ne jaadu na loolu xam ngeen ni euh, ba pare ñëpp jàpp ne tey def loola suñu xarit la te waruñu wax dara wala ñu def dara lu ñaaw ak ñooñu. maanaam loolu loolu xam ngeen ni jamono jamono koy waral maanaam nooskat yi bi dominé am nu xalaate moo waral lool loolu rek mu mën a waral lool jamono jooju dafa am ñoo xamante ne seen ñoom ñooy classe dominante ñoom ñooy xalaate noonu loolu moom moo tax ci te bëgg a kenn rek la mooy ki nga xamante ne moom bu at mbir mi xalaat bi nit bu ko at ci nit évolué du ko xalaat ci ni muy évolué par rapport ak lan par rapport ak jamono ji ak par rapport ak bërëb bërëb da koy ak ci dëgg rek ay xalaatam da koy ak ci dëgg kese ku ci wër dem moom mu topp dëgg voilà te dëgg lenn rek la mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek te dëgg boo xam ne alxaqu min rabbika wala takunanna min almumtarin dëgg sa borom la ah lay lay gis kon nag bul wala ñuy werante werante yu dul jeex loolu moom moo tax yo borom subhaanahu kon ne way ga ratna suulal mi an nuhlika ci ñu ci ñu alak qaryatan ab dëkk amar dañuy digal maanaam ci riwaaya bi maam njàngir bi amar la am na meneen njàngiru alxuraan mooy amar naa amar naa mooy dañuy teg ci ñuy joxe ndigal maanaam ñi nga xam ñooy joxe ndigal tegtal ñooñu la ñuy fa ñuy teg ñooñu ci kaw mooy mutarafiha nooskat yi léegi comme ñoom ñooy ñooy ndigal ñooy joxe xalaat yi te ko fasaxu bu ko defee ñoom ñu kàccoore fii xaa ci bërëb ba fa xatta bu ko defee mu yëg alayha ci kaw dëkk ba alxawlu wax de kàddu ba yàlla waxoon ne day alak ñi kàccoore boo defee nag fa dammar naa xaa ñu rajaxe ko tadmiran ak rajaxe mu jeex dëkk ba ñu alak ko suratul Isra aaya fukk ak juróom benn moo tax mu ne fa xunaa fii dañuy gis tawajjahat dana jublu iraadatu ak nam nam moom ta'ala ji kawe ji alal mutrafiina ci ñooskat ya falam yaxruju moo tax duñu génn di fisti yim ci seenu kattiraan iraadati yi wala nam nam nam tay lu tolloog wet lu tolloog ba maanaam catu baaraam at mu mooy rek mooy duñ génn bukk ci namm namm yàlla mooy ne yàlla li mu namm moom mooy ne ñoom euh, mooy kat mooy waxkat yi ñaare foo leen fekk ay facteur lañ waaw ñi nga xamante ne euh, seen bëgg-bëgg mooy lu neex amul leneen maanaam amuñu lenn lu ñuy xool ndax jaadu na baax na nangam ñoom na neex rek dagan bi amul solo ñoom waaw na xumb na neex kese après dagan gi grawul quoi wala ba après dagan gi <laughs> ñoom daan la laaj waaye mbiri moom na xumb na neex dagan gi bul faale voilà <laughs> ba pare danañ am bon plan yi comme ni ñu koy waxee nan lay man lay gën a xumbee nan lay gën a neexe biñ nekkee biñ nekkee gën a gone dañ daan gis ci ci buñ daan publicité fok foket yi baal yi buñ doon def dañ daan wax euh, daal di bind cinq mille francs wala lu ko daan di wax jigéen bul faale maanaam garaawul quoi moom mën na ñëw comme jigéen du fay dara moom voilà entreprise moo ngo du fay dara te xam ngeen ni jigéen ñi lu xumb rek ñoom foofu lañ d'accord ñoom fu mu xumbee foofu baax na léegi ko que ba baalu taay la noonu lay demee eh te jigéen ñi te góor ñi moom su jigéen ñi rek foofu lañu foofu foofu moom lañ ko war a dem. ah yow nañu yàlla sàmm. moo tax moo tax dëkk boo gis nootkat ya nekk ci kaw kilifa nekk kilifa ci kaw maanaam ñu ngi ci a ñu dàqal noos gën a bëgg xaalis gën a bëgg yu bon lépp yi xeetu kàccoor daf fay nit ñi nag bi ñuy gën a kaat mooy mooy corruption bi moom boobu la ñu kaat ak alal alal alal réew mi ñuy paxa paxa ñoom boobu rek la ñu mais ci yi gën a jarataat mooy jikko yi ñuy yàq waaye fa xaqqa alayha al qawl moo tax fa dabar naa xaar sax nga dañ ko rajaxe rajaxe dañ ko rajaxe dëkk ba day jekk-jekk rek catastrophe commencé voilà bu bu naturel kese ah ay musiba yu ñu lay jekk-jekk dootu maanaam da ngay gis réew moo xamante ne dañuy am alal bu dul am lépp mais jamais ñu dund ci jàmm jamais ñu dund ci xel mu dal jamais yi dund maanaam yow sax boo leen dee dégg ñuy kaas da nga naan est-ce que ñii est-ce que ñoo bokk tellement kaas yi maanaam ni koy wax day garaaw maanaam ci seeni bët ak ni koy kaase day garaaw ba nga xam ne yow da xam ne ñii vraiment affaire bi ça les tient à cœur quoi maanaam ñii ci seen xol la la lañ tibbee kaas bi mais li ñuy kaas bu dara en réalité mais ci ñoom riir yi riir ñu kaas rek di jàmbat parce que lu tax mais kaas boobu noonu jullit bi euh, xëy na du ko gis jullit bi du ko gis parce que dafa ab yu nekk ci xolu yéefar yoo xamante ne jullit du ko xam du ko gis voilà du ko xam ay xeet angoisse stress ay jaaxle bu bu bëri di tiit yooyu noonu boo boo lay bëgg a nekk noor kat day day jafe dégg nga moo tax fa taxaqaqat bu ko defee mu daal di jëy iraadatu nam nam moom borom bi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bi islaax bi ñu waaw maanaam lépp euh, dañ leen maanaam al alkande bi day day dal seen kaw te alkande surtout ñun bu ñu wax alkande mais imaginez nombre de suicides jeunes yi am en fii nii en Occident mais ni mu bëree mais c'est extraordinaire parfois sax da ngay laaj est-ce que gars yi juumuñu chiffre yi est-ce que yokkuñu ay zéro ci ginnaaw tellement que nombre de suicides yi dafa nombre de personnes yi nga xamante ne ñooy nekk ñoom kese amuñu kenn ku leen toppatoo mais dafa extraordinaire nombre de personnes yi nga xamante ne ñoom am ay problème mental ay déficience ay ngir ne dañoo dañoo am ay ay ay jafe ñu ñu nekk ànd ak ànd ak yàlla tàggatal na leen am am yëpp ci seen loxo mais dañu koy nombre de personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ñoom ñoo am maanaam jamais mënuñu toog seen xol ci seen xel dal amuñu àndandoo amuñu dund foo leen fekk ñu ngi coono ñu ngi sonn nombre de personnes yi nga xamante seen nelaw doyul mais au vrai sens du terme ah, seen nelaw doyul ah fi mu toll boo mais mais yéen ah euh, fàtte naa chiffre bi bi mais mais wala pourcentage bi mais ñi nga xamante ne dañ ne nombre de Français yi nga xamante ne jàpp nañu seen nelaw doyul mais dañu bëri c'est extraordinaire normalement alal boo amee say nelaw daa war a bëri. voilà d'ailleurs ñun wolof ku amul dañ naan saa boobu de ay nelawam doyul <laughs> mais bu dee yow da ngay am ba pare say nelaw doyul sincèrement <laughs> <laughs> ak yeneen ak yeneen ak yeneen le fait que doo kontaan jamais jamais doo kontaan tout le temps sa xol mi ci naqar ak ak jaaxle ak ragal tout le tout le temps tout le temps amul benn moment bu ñuy amee rëcc loo xamante ne ak mbir sax la war a ak naqar la ñu gënoon mënoo maîtriser dara mënoo maanaam amul dara maanaam finalement euh, en fait euh, exemple kii la may fàttali buurul fas bi <laughs> mooy mooy weeru bu sabaale bi weeru bu sabaale bi exemple boobu la muy xàppal weeru bu sabaale waaw weer mooy mooy ci defar soie mooy ci defar soie soie non non vert la vert la vert ak soie voilà voilà ala misla duuril kalbi man yajma'u dunaa falit duudi fii man kunjihi la kabir ah loolu mooy tajriba tëdd moom la Seydi Hadji Malick Sy di wax radiyallahu anhu mu ne euh, kii dajale adduna boo ko fekk nga xamante ni objectif am yëpp mooy dajale adduna moom ak weer bu sabaale boobu ñuy nuroo mooy moom day defar soie moom mooy defar soie mais moom ni mu koy defaree daf koy defar ci anam goo xamante ne après su paree affaire bi day tëju day tëju biir ci biiram moom def ko prisonnier moom nag ci biir après mu moom dee ci biir bu mën a génn soie yi ñu ngi di sol nii soie yi yéen yi ngeen di ñëw yéen yooyu ñoom moom moo koy defar beer boobu te bu ko defar ba pare day ñëw parce que parce que lu tax parce que da koo dajale affaire bi woon ko kii dajale àdduna noonu lay demee ci biir alalam lay dee daa iman day nekk ci biir alal di dee alal ci wër ko nag mu dee moom ci biir jariñoo wu ci dara xanaa nit ki su xësee ba dee jeex na li mu doon dajale yëpp amatu la ko njariñ moom en tout cas moom amalatu ko njariñ en tout cas moom waaw nga xam ne ci gën a muuf sax mooy ki nga xamante lu ko amal njariñ lay wut après mu nekk la koy amal njariñ ëllëg njariñ gënul mais di dajale di dajale di dajale di dajale di dajale di dajale di dajale di dajale di dajale effort yëpp nga di ko comme ni moom benn chef d'entreprise bu nekkoon Égypte ki la sax la Brésil plutôt waa lay liggéey par jour bu paree yeneen deux heures temps bu dem sport ñu 19 waaw ah. après mu am bon loolu après comme après bi cinq heures moo ci def cinq heures yooyu ci la war a am réunion yenn réunion yi ci la war a gisante njabootam ci <laughs> il participe au développement du pays maa ngi koy xool wala la tey waaye mu amul kan day tànn milliardaire la am plus xam nga boo gisee ba am milliard ci yow normalement ah <laughs> waaw fu mu dem nag il faut que ko yóbbu mais mais sincèrement yow noppalul tuuti kanam nga jaamu yàlla <laughs> parce que waaw waaye li nga tey ngay liggéey far ñu. yàlla nañu yàlla sàmm. mais duñ ko gis. loolu euh, après dañuy nekk tout le temps ci seen stress boobu tout le temps ci seen stress bi tout le temps waaw. dégg nga moo tax euh, mu ne mi maa bo nekk na ci li nga xam ne sabax jiitu na yet maanaam ci li jiitu bopp mi maa ci li nga xam ne sabax jiitu na yet tabdexe dana leer am na ne almasiat namm namm wal iradat ak maanaam almasiat coobare wal iradat ak namm namm wal amr ak mbir ak dogal yi mbiri kulluhu lépp lillaay ñeel na buur yàlla laysa déet lil bashari ñeel doomu aadama nit ki ci zalika ci biir yooyu say um dara nit ki amul dara mbir yi xew yàlla rek ko dogal nam nam bu yàlla rek ko ko am naka noonu coobare lépp ci yàlla la jóge da koy feeñal ci nit ki rek nit ki foog ne moom am na dara moom na dara mën na dara fekk mu dara amul dara sañul dara dégg nga dégg nga mu ne walee sa te def fii ci mbir mii ñu doxaw tudd lii ñu wax ne amul lépp lépp ci yàlla rek la lay nekkul fii ci mbir mi tafriqatul ak tàqale bay na diggante xayrin lu baax wa sharrin ak lu bon baax ak lu bon amu ci lii nag ñu wax li man ñeel na képp koo xam ne yuqinu wóolu leen annahu lay mbir tey mbir ne la hawla wala quwwata illa billah ko xamante ne baatu laa hawla wala quwwata illa billah dafa dëgër ci sa xol euh, mbir mi day leer ci yow waaw laa hawla amul wala quwwata amul kattan buy tax mbir muy xew illa lu dul billah ci yàlla rek lay amee laa xawla amul benn pexe ngir mën a mucc ci lu bon lu ñu nar a dal wala quwwata te amuñu benn kattan ngir mën a jot lu baax lu ñuy wut illa billah lu dul xanaa mu jaare ci yàlla hmm? allati moom kàddu googu di laa xawla wala quwwata illa billah hiya moom mooy kanzun ab man man maanaam magasin la bu trésor min kunuzil jannati ci trésor àjjana ya trésor bu mag a mag la ci trésor àjjana ya baatu laa hawla wala quwwata illa billah comme li yeneen di wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw eh wa zalika te buy te mbir ko lii li am na dafa fekk ne al xayra yi yi waccara ak mbir yëpp min al umuri dafa bokk ci mbir yi nga xam te ne al xalqiyati ko dug mindee bi la ak saqiyati yi nga xam dafay tóol maanaam ndax lépp dafa dafa dafa dafa dafa dafa tóolal dafa tóolal ko maanaam mbir yëpp dañoo xeer mooy lu baax ak lu dafa am maanaam mooy mooy xeer boobu tout le temps ñooy ànd plus bi moyen bi baax bi ak bon bi góor bi ak jigéen bi euh, euh, dégg nga ku yiw ku saay-saay ñoom ñëpp am ku nekk day am mag ak ndaw ay maanaam ñu naan am umóori ci mbiri ak zaw jeex jur yi nga xam ne dañoo koy lëkkati al mutaqabila nga xam ne ñooy jàkkaarloo fi nga xam ne laa yaraha du ko gis illaa lu dul man koo xam te nag akala lekk na mi nekk sajara ci garab ga garab ga ku ca lekk moo ko ji maanaam ñu ngi dund ci garab gi ñoom maam Adama lekkoon mu ne fa ba nga xamante ne zaqa mos nañu asajara fa garab ga badat ca la seeni lawumaa ñeen leen saw aatuhumaa seeni ya ñuy nëbb ya ñuy ñaawlu ci koy nëbb te mooy mooy awra yi maanaam ku lekkul dara bopp mooy yàlla lu ñaw bu bu bu feeñee mukk ci moom maanaam nit ki su defut lu lu ko yàlla tere mu nekk tout le temps ci lu baax jarul ñu nëbb daal parce que lu ñaaw moo génnee ci moom suuratu <coughs> Al-An'aam aaya vingt mu ne fa hada lii nag tamit yaa ngi day day li muy li maanaam li muy tekk am na saw ata la muy ñaawlu te muy nëbb mawjuudatu ma ngay am ci aynul xalqi ci jëmmi mbindeef mbindeef yi ci boppam bi wala te nekkul nag ci aynul xaqi ci ci jëmmi buur wa taala maanaam lu ñaaw di feeñ di amee ne yàlla moom ci boppam lu ñaaw nekkul ci moom walisa lii moo saana muy nekk albasaru mbindeef bi nit ñi fil xaatira ca euh, pang ba mooy daje bu mag ba yowmal xiyaama buñ dajalee gaa yi waraatu ñuy aji raf la bu lu tax ñu ñëw bu ñu ñëwee raf la mu looloo tax maanaam ngir ngir lekk dañ lekk ca garab ga boobaa seen voilà ñu ñaaw yi feeñee ci ñoom xam nga moom Adama ak moom Hawa alayhi salaatu wa salaam bi ñu nekkee àjjana loolu te lekk bu ñu woon ca garab ah dara feeñu woon ci ñoom ci ay lu ñu doon awal amul woon lu ñu doon dara feeñ ci woon lépp nëbb waaye ba ñu lekkee sa garab ga nag maanaam ban ko mooxee comme li ko alfana falamma zaaqa shajara badat lahum sawi'atuhuma nag ci la feeñ yi nëbb nag doog a feeñee te fasqa yaqtifaani alayhimaa min waraqil janna ñu daal di commencé nag di wicc ci xobi aljana di ko mën a di ko nëbbee seen awra yi mu nekk euh, xeetu euh, yëru ci moom ndax mos ndax mos lekk ñu lekk ci garab bi maanaam mooy euh, yàlla maanaam ñoom euh, lekk boobu ñu lekk ci garab moom waxtaane woon nañ ko fii ci yaakaar naa ci dafay ku nuyu ci tam ci wàllu googu noonu bu ñu ci dellu si waat ci wàllu maam Adama ak li nga xamante ne moom mooy li ci aju ci euh, respect bi war a am par rapport ak moom et cetera mais maanaam fii luñ ci nam rek mooy ne képp koo xamante mooy yàlla da ci mos da ngaa garab bi ñuy tuddee mooy yàlla day am jeexital ci tam wala garab bi loolu mooy ne mooy mu moo tax mu tuddee ko ak sajara garab bi garab ensemble bi yëpp la te garab gi mooy nit ki ci boppam sajaratul kawn mooy nit ci boppam garab mooy yàlla moo tax mooy yàlla day daw day day nekk ci doomu aadama day am ay effet ba am effet yoo xamante ne nit ki xalaatu ko woon non seulement day am effet jëmmul mais day am effet ci dundam gis nga effet ci dund bi moom leer na soo gisee xanaa gisoo leen ni bu ma boo leen xoolee ak euh, nit ku ñuul koo xamante ne jullit la ak nit ku ñuul ku dul jullit ñu teg leen ñoom ñaar ñu teg leen ñoom nga jàkkaarloo ñoom gisoon na ne da ngeen leen di xàmmee allahumma ba mu def maanaam dina am tout temps ci biir nit ñi ci biir maanaam dix minutes yi loo xam ne yow même moo ko mënta wax lan la maanaam ñoom ñaar boo leen jëlee di nga xam ne kii mooy jullit kii moom du jullit dina am ci dix minutes yi lu koy wan maanaam même yow moo mënta wax lan la effectivement ndax lan parce que mooy yàlla muy kéeféer bi dafay am jeexital jëmmu nit comme itam noonu la amee jeexital ci loolu moom moo tax euh, nit bi yegg ci niveau spirituel bi wilaayo koo xam ne ku gis rek dina xam ne kii nit ku baax la maanaam du du du tëj ko jàpp rek xam amul sax ay euh, maanaam du sax du du sax dugg ci loolu contrairement à su dee su yëggagul niveau boobu su yëggagul niveau ne mënees na koo jaawale ak ñeneen ñëpp euh, beneen bi ci des mooy mais tubaab bi tam noonu la tubaab boo xam ne daa tudd dugg ci l'islam nekk ci sellal ni mu nekkee boo ko xoolee moo war beneen tubaab bi ñu ngi tout benn différence ñu am ne ñaari maanaam finalement day daal waa ji comme si bu tubaab maanaam bu gisee sax doo xaw a foog tubaab parce que jeexital loolu moo lay wan ne nit ñi ñuy def day am jeexital ci jëmm mais aussi day am jeexital ci dundam Euh, boo xoolee jeexital ci dëmm ji euh, moom moom moom moom kës la léegi jeexital ci dëmm mooy euh, maanaam ndax nit ki ñu maanaam am na facilité def lu baax leneen waaw wala déet lii imam al al-Basri dégg nga wax wala wala Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri radiyallahu anhu mu ne man xañ lañu ma naafila di julli guddi ci benn xool bu ma xool benn bët benn xool bu mu gisoon benn docteur bi mu solal daal yëkkati ko rek mu ngi ci yéen xam ko ci naatu la guddi pendant trois mois yoo xamante manu ko su ko bëggee def day sonn yaram di diis mu gëm leen yu noot ko wala mu préféré ko di naan ataaya ba pendant trois mois te li ko ko yóbbee mooy benn bët bu mu xool benn gis benn xam nga ñoo xam ne amuñu problème mu ñàkk nelaw guddi amuñu problème boobu sauf que duñu ko def mukk ci jaamu Yàlla jamais dañuy préférer dem te fële ñuy fekk ak way bu nekk fa bu fajar di jëm bu suba ji ñu dem dox ci seen soxla ñi yëggul niveau boobu tamit am nañ maam ñoo xam ne yëgguñu niveau gaa comme ne la munu danay dem baali jéegooy am na ñoo xam ne gaa yëgguñu foofu mais du jaamu yàlla itam dañuy nekk ci ay passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps passe-temps ba fa nekk di def te loolu presque léegi jamono ji maanaam doo doo xaw a gis ci suñu génération ku ku ci mucc maanaam ñu néew ñoo ci mucc ci gën a jàpp ne def na jaamu yàlla bu mag mooy ci fanaan ci ay jaamu waaw waaw non non non waaw maanaam tey tey sax daa ngi woowee moom boo ko déggee ay ay caaxaan ko maanaam loolu moo ne ñun dañoo nekk maanaam dañoo nekk jamono joo xamante ne euh, maanaam bu fekkente ne ci benn gis googu moo ko moo ko xam sincèrement trois mois loolu moom moo. <laughs> nit moom ku ko yàlla may mooy ne vraiment en fait de la bëgg quoi de te li tax euh, sànq yi tudd na la Hasan al-Basri radiyallahu anhu mooy dafa ne doy na mbugal bu yàlla bi mbugal nit mooy xañ bi mu koy xañ moom jamono joo xam te ne ñëpp tudd nañ moom ak moom rek ñu nekk ñuy déyaale entretien intime boobu ñuy am moom yàlla doy na yàlla bugal nit mooy mu xañ ko bànneex boobu maanaam léeg-léeg nit ki day gis ne day jàpp ne yàlla duñ ko dara fekk xañ gi ko xañ loolu mooy mbugal bi gën a rëy mais moom da ba pare nëpp bu ko jënd mbugal bi ba du loolu noonu ñun suñu jamono bi maanaam presque lu lu mu bëgg te ñun suñu jamono daanaka écrasante majorité wu nit ñi loolu la leen yàlla na ko parce que ñun ñu ci mucc dañoo niiw lool ñu ci mucc waaw c'est que Euh, moo tax yàlla su bëggee jaamu daf koy xiir ci koy gën a jegal boppam moom yàlla moom su bëggee jaamam ci loolu la koy xiir mais su meree jaamam li koy jegeel boppam ñuy nekk yeneen ba xëy dee fekk temps bi weesu temps bi weesu na mu gis ñu ndekete perte na temps bu bare bare bare ci yoo xam ne sincèrement moom ci jëmmi boppam xam na ne mënoon na ko ci mën a tar te loolu suñ jamono ji dafa mel ni mu seddale ko suñ jamono ji dafa mel ni affaire boobu dafa risque nii yàlla loolu la mën a leen suñu visionné ko suñu xoolal la ñuy visionné ko maanaam yàlla si suñu xam dogal ñu ngi ba pare. ci loxoom la nekk. kon yow bu buggee yàlla moom ñu ci loolu. waaw moom mooy nga ñaan. ñaan gi d'abord mais euh, conscience ci affaire bi parce que nit ki yàlla li muy li muy dogal dogal dogal mbir mi am may na doomu aadama. mooy li ñu doon wax naan le fait que mu nekk xalifaam may na ko paaru responsabilité maanaam mbiru dogal bi duñ ci sukkandikoo maanaam dañ koy xam mais yàlla du la may nga di ko sukkandikoo pour di ko laye ni nga mel ni nga nekke sàggante maanaam munoo sàggan ba pare yow bu leer na ni yaa dugul benn effort ba pare ñëw wëlbati ko naan yàlla du ko fa dogal ko ba pare. loolu ci responsable du ko wax parce yaa ngi nii di am di reer di ndekki ak yeneen te mbiru àdduna yaa ngi fexee lu muy doxe te pourtant mënoon nga toog ne yàlla dogaloon na liy xew ci man ba pare maanaam bu dee noonu nga ci gënee lu tax defoo ko ci sa mbiru àdduna yi bu dee noonu nga gëmee ni yàlla de façon dogal na affaire ba pare lu tax mbiru àdduna yi ngay lijjanti nooy def ba añ ren wécci alors que bu dee mbiru yi jëm ci wàllu yàlla daal moom rek yàlla dogaloon na pare yàlla suñu borom boo bëggee boo bu baax maanaam bu fekkee yàlla li mu bëgg ci nit ci jaam bi mooy moom mu texee di du ko da koy day yëkkati ci moom ak bëgg lu baax loolu la yëkkati ci moom ñu nekk ci yu yi kese ba pare jàppale ci lu ba pare jàppale ci lu baax la te ñoom la tuddee ni ñoom ñoo gën a perte ci nit al axtarina amala moom la jeexee jeexal sóor ku kaxtu xam nga sóoratu Kahf saar la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala da wax édification wala lii maanaam li ci yàlla yi ñu ngi leen certifié ba tudd na ci sax waa ak ni ñu ñi ñu nekkee ci seen diwaan ak ni ñu ko organisé tudd nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi gën a mag ci xeetu walaay wala yi ak ñi nga xamante ne dem nañ sax ba am ba nekk ay yeneen. alayhi salaam comme ni mu tuddee yonent Yàlla Muusaa macha mais bu tudd aussi ñi nga xamante ne moom mooy euh, am ci ci yonent la mais ci wàllu yu la boo xamante ne dafa am beneen xeetu nubuwa bu mu am nubuwa amal muy ku mel ni Seydina Xadir mu tudd tibu nit ñoo xamante ne dañoo jéem cadre yooyu yëpp mais ba pare yàlla teg seen loxo àdduna mais ñoom ñu jël ba pare moomale leen suuf yi boo leen suuf yi ñu ngi koy mooy ñoom Zulqarnayn tudd na ñi nga xamante biti nii da nga leen di da nga yaakaar ne mënuñ amuñu dara du ñu wàllu yu nii parce que seen am-am tax ko demee noonu fekk ñu laay bu kawe la amee comme borom ñaari tool kenn ci ñoom ñaar ñi na waa ashabul kahf ak ñi mu ak ñeneen ak yeneen tudd nañ lu bëri ay junj. ci xeetu wilaaya ak lépp lu ci aju ñu xam ngeen lu yéene mooy fi ñu jeexale xaar bi ci ñu leeral ne nag qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal waaye nag waxal leen nag ginnaaw bi nga leen waxee xeetu wala yëpp yoo yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen kan moo gën a bett nag gis ñii jëf ñëpp maanaam nit nit ñi dugg yëpp dañuy jëf kan moo ci gën a fekk mu ne alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Xadija eh, eh, Xadija lu mu bëgg waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que ma xabaar leen yéen jaam yi naan ginnaw di borom subhaanahu wa ta'aala leeral na façon wilaaya yi ci ci ci début ba fin lépp leeral na mais kan moo gën a perte nag ci nit ñi ci seen jëf maanaam mooy contrairement totalement maanaam yoo xam ne nit ñi bëri dañuy ñoom mën nañ jàppe seen bopp wala yi wala nit ñi jàppe leen ko fekk la ilaha illallah mais duñu duñu dara mooy ñan bu ne allazina mooy gaa yi nga xam ne dalla dafa sànku sax yuñ seen coono fii xayaati dundu àdduna bi ñu ngi ci kaw suuf di dund mais li ñuy def yëpp dafa annulé dafa nul dafa sànk parce que sax ba moo tax waxul baax la yàqu na waxul loolu daf ne dal la dafa sànku c'est-à-dire yoon wam waroon a jaar na jaarul nit su bëggee jaar ci yoon benn yoon moo am mooy di yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi ku jaar ci beneen yoon nga teg de keneen wala la lu tax nga jàpp nii dong la yoon wi yow yaay ci gën a set parce que tax parce que jaar moo dul fan war a jaar li nga jàpp ne mooy yoon wi moo dul yoon man looloo tax parfois damay assisté wu souvent ci maanaam bu may gis situation nit ñi mu mu mu demee adduna bi adduna bi léegi yàlla ak bi sallallahu alayhi wa sallam amatuñu benn valeur li am valeur rek nit ku valeur kenn rek la muy sëriñam mooy valeur hatta yàlla ak yeneen bi sax sallallahu alayhi wa sallam dañ koy bëgg parce que sëriñ bi mi ngi wax ci ñoom c'est que sëriñ bi bëgguñu ko ngir yàlla ngir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais dañ ci moom ak màggal ko loolu moom sallallahu alayhi wasallam moom mooy ne su yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digle ñoom ni ñuy bëgg jàppee ni mbir mi tegu na ci yoon mooy ndax sëriñ bi digle na ko référence ultime bi mooy suñ diw na nangam siir sangam wala wax na nangam ci nangam alors que bii de moo tax euh, benn waaye seen diw nee na yàlla kenn la man kon manula loolu yëpp ko kul loolu man mii maa ko wax yàlla alquran moo ne qul wallahu ahad bàyyi la loolu yàlla kenn la lu ko suñ diw wax yàlla boo ko alquran la boo qul wallahu ahad yéen demal nga référé wu ci alquran xam ne loolu wala yàlla mais non yow fi ñu juddoo ba léegi yaa ngi xam ne yàlla kenn la parce que tout vraiment déggee suñu mun a yàlla kenn loolu day référé au nee na moom yàlla fi yow ko nga juddoo première chose bi a xam mooy yàlla kenn ak yeneen ak yeneen ah waa <laughs> oh. joo ne nag bu am xam-xam trop trop trop te mooy le pape Paul VI <laughs> nee na avant avant d'enseigner il faut apprendre man ko mais loolu kenn bu baax boobu woowu ko man maa ko wax avant d'enseigner il faut apprendre kenn ko man mii maa ko wax kon loolu man loolu ñëpp ko xam maanaam loolu teew bi loolu sax maanaam loolu lan moo war a tax nga jàpp ne kooku dafa am xam-xam trop parce que tout simplement dafa wax loo xamante ne évidence la maanaam ci daruraat li la bokk maanaam loolu xam nga dafa am xam-xam dafa am loo xam ne daal lii waaw maanaam ci almu dawraat la bokk maanaam ndax dañ koy xam par évidence c'est-à-dire que lu ñuy xam par évidence mooy lan mooy lu demee nekk nit ku nekk ci ñun ñi kenn la maanaam du ñu ñaar wala ñu mel noonu mooy ne par exemple le fait que nit ñi kenn ci ñun ñi xam na ne moom su ko foofu existé la maanaam yooyu ay dawraat la maanaam lii ay ay évidence lañu évidence boo doo xamante ne yow soo bëggoon convaincre sa bopp ci contraire bi da ngay am problème mais avant d'enseigner il faut apprendre mais nit ku bëgg a bi vraiment day am problème maanaam loolu na li nga nekk ci di di di woo di di di waaw mën na ne loolu bokk na ci li koy waral ñun ni ñuy julli ñu ngi woor ñu ngi def lépp asaka nangam nangam ko annulé ñu jëfam yëpp bokk na ci li koy li koy waral mooy bokkaale la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin bis boo bokkaale te jëf yëpp day yàqu te di nga bokk ci ñi te loolu yàlla xam ngeen ko ko xam ngeen ko ko yéen ci ko wax sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wax yu nañ la yow ak ñi la jiitu woon ci yeneen bi yëpp ak li ngeen di am am solo kenn ku ci nekk ci yéen wax naa ko ne ko yow laa wax bis boo ko xaalee ko moo leen di ci yàqu nga bokk ci perte ci ñuy perte bokk na ci li koy def mooy li tax nit di jëfum yi di yàqu tamit mooy muy yéex a julli tàkkusaan ba jant bi dugg maanaam julliwul tàkkusaan julliwul tàkkusaan julliwul tàkkusaan julliwul tàkkusaan ba timis jot yent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam man taraka salaata laa tafaqad qad tamalu ku bàyyi julli tàkkusaan def yëpp yàqu bokk na ci waral itam mooy di di di kukka gi boo day dugg tout le temps ci ci mais di kukka gi ñi nga xamante ne seen tur yi ak abdu daf ci am mais maanaam comme abdullah wala abdurrahman wala yooyu nga ak soxla ko maanaam comme nga ni nit ki tudd Abdullah nga tuddee ko Abdullah moom Abdullah la tudd yow nga ne ko kii mooy Abdullah maanaam jaamu caaxaan bokk na ci la Alxuraan wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal azaa yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg bu leen yàq seen sarax yi seen jëf yi di ñaaxaate ak di wax wax du ñaaw maanaam nga farax nit ba pare naan ko euh, amoo leen jom war ngeen te nga doom ne te beneen yoon ngeen liggéey nag ah nga wuti jëkk ki nag nangam voilà ngay ñaaxaate ay budul woon mag nangam te bokk na ci li di yàq dëkk yi mooy nit ñi nga xamante ne day daf koy def ci njabootam maanaam day dundee njabootam mais ba pare mu leen di ñaax naan leen bu woon man ngeen torox woon man doo am dara bu woon man doo def doo leen am lii loolu tax day yàq jëf bokk na ci di yàq jëf bi mooy euh, nit ki di dugg ci loolu mooy njabar mooy liggéey nit amin liggéey nit pour mu dee pour mu al ko pour nangam dal ko pour lii dal ko pour moom ak nit ñi léegi ma di nit ci mën na julli di woor di def lépp di dem aji Makka def loolu te yëpp du ko ci am na ci xesta buñ ci déggoon ci kiiwu Jordan benn ci euh, buñ ñu ne euh, télévision Jordan la ko wala waaja woote ne man xaw ma ñaataat yaakaar naa juróom-ñaar juróom-ñaari at la wala wala wala fukki at bi mu ne dafa dem aji di Makka waaye ci Kaaba la ne dafa demoon Makka juróom-ñaari at yi ñi muy dem Makka su année di aji bi waaye du gis Kaaba gi maanaam ji wuru gis waaye man ko laajee lu muy liggéey lu muy def mu ne moom kii la ne quoi ci néegi bi la bu ñu néegi génnee at na moom nag léegi day day day day day jël ci cëru néeg yi quoi pour di ko dox jabarkat yeeg yooyu moo waaw fonctionnaire bi waaw am na yu mel noonu xam nga waajoog moom mi ngi addu te bu di aggee doone ma du julli jamono jooju lu mu bon bon lu mu saay saay saay saay période xanaa bi mu ay yeneen yu mel noon maanaam dafa am ay gis yoo xam ne nit ñi dañuy dul bàyyi xel yu bari li Cheikh Abdel Gambaax doon wax rek am na mbir yu bëri yoo xam ne dañuy nekk lëndëm ci jëmmu nit ñi di yàq seen mboolem jëf yi te duñ ko bàyyi xel te bokk na ci ngistal nit koo xam ne dafa habitué wu ngistal lu muy def rek day bëgg nit ñi gis ko day yàq def bi mais foog ko yooyu daf ko yàq temporairement mais bu nekkee jikko ci moom da ko yàq carrément mais euh, li gën a garaaw loolu yëpp mooy bokkaale te bokkaale daf ci am yu nëbbatu te bokk na ci biir façon dafa nëbbatu mooy façon bi ñuy wax nii mooy bi xamante ne nit ki du nangu jaamu yàlla du nangu du nangu dara ci diine yàlla bi lu dul mu ne sëriñ sàmba approuvé na ko wax na ko moom sax buy buy laaj sax maanaam moom lu sàmba di wax lay laaj mais laaj euh, mooy comme lu baax wax ma man nan waxtaanee Euh, euh, euh, nangam ci diine ñu ko sëriñ diw jàngale te loolu bu moom amu ci dara fekk li jaay di pàcce mooy ne ay jaam lañu comme ñun mais comme nit ay jaamu yàlla lañu lay war li war nit ko leen war li nga xamante ne kenn ku ko def yoon dal sa kaw ñoom buñ ko defee yoon day dal seen kaw ah amuñu benn jagle ci di tegaatee ku ko ko yàlla bu nëbbee bugal yi tey maanaam te loolu bokk na ci gën a garaaw yi nga xam ne yi di li ci gën a garaaw mooy le fait que yàlla di yiixi di puni nit ñu yëg ne yàlla puni na ko ci defum tàngam yooyu bokk ni ci gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a garaaw d'ailleurs su yàlla bëgg sax booy def bàkkaar rek di gis comme ça loolu mooy bari mooy wane ne yow yàlla bëgg na la mais koo xam ne mën na nekk ci benn bàkkaar nekk ci yenn tàggante yi nekk ci yenn nit maanaam du du du du topp yàlla ci yenn yi di négliger yenn sunna te dara du ko ci fekk loolu mooy mandarga bi wane ne yàlla dugg ko comme li euh, kii waxoon benn jour Cheikh Abdul Wahab Ashinkefi est-ce que bàyyi wu ko Sadio bàyyi wu ko ah dégg nga voilà dama la ko. mu ne dafa am lu ko dal mu ne dafa toog benn am ay gaay yi wax ci jàng daan radiyallahu di wax moom yu ñaaw quoi ah, moom gaa kontaanu ci waaye nag dafa amoon ceeb sa daal ci euh, ci ñañ ci ci ci ci ci jàmmaarloo ak ñooñu wala boobu ñu dug dem yoonam ñu am ceeb ci def loolu ñu toog guddi gi mu génn si ànd si jàmm loolu yàlla woo borom moo koy nekkal li may wax nii am na gis nga. mu ne kooku li ko dal dafa ñëw guddi gi génn seetlu si jàmm radiyallahu anhu ne ko may yow lan ngay mën a toogaale ak ñoo xamante ne dañ lay ñaan ñu ko doo wax dara te doo ba kaw rek doo dugg si ndigg bi mu yowoo suba teel ndigg li rëkk muy lo lo loolu feebar boobu ci la génn àdduna su ma war na bi mu ci teg regarde dafa ni kooku c'est parce que Cheikh Ahmed Tidiane bi koo bëgg moo tax mu def ko loolu mais ku bëggul woon noonu la koy bàyyi mu continuer di dund noonu sans finition bu deewee lay doon gis gravité bi dafa nekk woon waaw yooyu nañ ko bàyyi xel maanaam nit kuy dund rek amul dara lu lay dal fekk yaa ngi dund jaadul mu leer na ni yaa ngi dund jaadul mais dara dalul sa alal amul lu ko laal te jëmm ji amul lu laal amul feebar bu la dal amul mais dara dal loolu la mën a dellu xamal ni yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne yàlla bëggu leen mbëggeel gu kawe boobu noonu ñuy bokk bu defee lu dul noonu léegi léegi lu ko gis li ko weer ak sawri waxoon rahimahullah mën a man dama di dem ci jumaa ji war sama kaw fas euh, wi wala mbaam wi moo war a weesu ba mag daawul dal suuf suuf bi ma daan ne xam naa lu tax parce bu muy génn kër gi soccu wu ma te loolu sunna yonent bi la sallallahu alayhi wa si mu ne al gaa yi nga xam ne mu ne ñooñu nga xam ne dalla ñi gën a perte ñun mooy ñi xam ne dalla dafa sànq tàyyiwuñ seen soono yi fil xayaat bi ñu ci dundu gu suufe ji dundu àdduna bi te ñoom ñi di jàpp ne ñoom ñoom ñoom boo leen boo ajoo ci te impression bi ñu am ci seen bopp ak bi ñuy waxee rek mooy ak ak bi leen nit ñi joxe mooy yàq mu ne ñu ngi jox am na moom la ñoom yàq woon na ñu ngi rafetal suñu am yi ñu doxal te loolu mais c'est ni mu dalee euh, milieu religieux milieu bi maanaam da nga koy mu mel bu gaa yi lii alors que boo xam ne bi ñu gis ni mu nekk ak soppeek bi fini à la fin mais dañu impressionné wu dalee vêtement c'est éblouissant waaw kay kay kay kay voilà loolu foofu la dégg maanaam da ngay gis ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu yéeme. mu ne ulaa'ika gaa yi allaziina mooy nga xam ne xasirat yàq na ah maanaam ah ah habitat yàqu na a'maaluhum seen jëf yi seen xayaatu dunya ci dundu àdduna bi. ah laaj la gën a xam itam amal ngir xayaat dunya te laa nuqiimu lahum yawmal qiyaamati wazna moo tax yawmal qiyaamati ñooñu bu ñëwee duñu leen tegal man dafa balance bi ñuy teg pour xool yu baaxee ju bon ñooñu kenn du leen ko tegal day ñëw rek finition ba yóbbu leen yóbbu leen sañ leen di duma kenn du leen man dafa dara kenn du leen balaasal dara ndax seen dund yëpp dañ koo caaxaan te jàpp ne ñoom ñoo gënoon a kawe ci ni ñuy doxal te loolu bokk na ci li ñuy gën dal mooy ñi nga am souvent relation ak jinne yi nga xam ne léeg-léeg dañuy waxtaan dañ leen di faral di xamal ay mbir yu xewul yu xewagul wala ñu leen di faral di xamal ay xaalu nit ñi ak yi nekk ñoom ñu foog ne loolu may bu tukkee ci yàlla la wala léeg-léeg gis nga seytaane yi dañ koy def nit ki ñoom ñu xam ne kii bi yàlla may na ko ci côté bi ñu koy xeeñu ci gént di ko wax ay mbir yooyu noonu ci côté boobu di ko ko di ko wax ay affaire yoo xam ne dara baaxul wala wala boog yoo xam ne yu baax lañ yu koy màggal moom wala boog yoo xamante ne yu koy gën a tànk ci ni mu gisee la wala boog yu koy euh, wan ayibu diw ak diw ak diw ak diw ñu lu jàpp ne loolu yàlla la fekk loolu nga xamante ne ay wàllu yu lañu wóor mais ñi jàdd yoon par exemple di def yàlla mayul leen ñaan gu nangu wala yàlla mayul leen benn mbir boo xam ne dañ ko daan def mu nekk xeetu xaraama ñoom bu jàddee yoon lépp léegi yàlla da leen di bàyyi ci mbir moomu maanaam bu nangu loolu day day continuer kenn naan di nangu ak yooyu nit ñi yaakaar ne ñoom tamit ñu yaakaar ne ñu ngi ci yoon bi ba tey fekk sànq na yàgg na fekk bu doolu tuñ dara ci yàlla yàgg na duñ ko am dara mais niñ ko mën a xamee mooy nan lañu tegee seen tànk ci li yeneen ci di jàngale sallallahu alayhi wasallam loolu rek lañ ko mën xamal mënuñu ko xamee leneen amul beneen balance bu ñuy teg bu dëgër amul yeneen yi ñu yëpp mën nañ la wax yeneen balance yëpp mën nañ la nax benn balance boobu moom du naxe mooy nan laa mel tey ak alquran li muy wax li ñu gën noonu la ñu mel ñi ragal yàlla nii la mel nan laa mel tey ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngal ndax teg nañ sama tànk waaw wala déet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 waaw waaw waaw waaw sauf que loolu dañ soppeeku dogal dafa am ñaari mbir dogal bi nga xamante ne du soppeeku ak dogal bi nga xamante ne moom day soppeeku sauf que lépp day dellu dogal bi dul soppeeku maanaam tey mi ngi mel ne la nga mi ngi mel ni nga ni ma est-ce que tey bu yàlla maanaam nit yi bu fekkee benn waay bu tëdd di nelaw mu jël douze coups déchargé ko ci kaw mu dee n'est pas du yàlla dogaloon na ci moom ne ci woon heure sàngam la waroon dee mais sauf que sauf que la sauf que sabab bi mooy lii ci dogal la ba tamit ci ndogal bi la bokk mooy ne lii mooy nekk sabab bi mais tamit benn la waaw voilà loolu la waaw non parce que non date bi mu waroon a dee ci xam-xamu yàlla ala kulli xaal yi boobu lay def mais ñaan gi mooy nekk sabab bi ñaan gi mooy nekk sabab bi mais bu ma jëloon douze bu déjà ça peut être war mais loolu nan lay amee effet alors que de toute façon ci heure bi la waroon am ah ah maanaam sabab la maanaam tey xam nga nit ki nga xamante ne ah, dix ans dafa war a dee le quinze juin deux mille quatre-vingt-dix yàlla dogal na ne heure boobu la war a dee à quinze heures zéro zéro zéro minute quinze secondes zéro minute zéro seconde quinze heures mu leer ci la war a dee yàlla ci dogal boobu da ko lëkkale ak sabab bu ko neexee wala mu bañ ko lëkkale sabab sabab waa mooy ko lu waral lii léegi ah, loolu bu ko xëccee ba dogal mbir mi mënta wuy mënta demee leneen lu dul noonu maanaam loolu moom moo tax acte bi ñuy acte bi ku rey nit loolu c'est parce que charia bi la ak ci zahir bi mais xaqiqa bi mooy ne yàlla moo rey waa ji loolu lay xaqiqa bi mais kenn mës ta bàyyi nit ñi reyante noonu rek ñu naan yàlla ko dogal sinon anarchie la indi voilà loolu rek la maanaam ñaan bi tamit sabab la maanaam ñaan lépp lu yoroon jëf yi mën ñaan mën na ko voilà voilà waaw mooy aay bi ñu léegi man la man la nga xam ne moom la xamee waaw. nan lañ gën a xamee. waaw sànq moom lañ doon wax ne lii bokk na ci yàq bi lii day yàq bi lii day yàq bi. léegi amul mandat la. na ne nit ki dugub yàqu la. loo xam ne day feeñ ci moom. day feeñ ci moom xanaa leen mooy luy passé maanaam bëgg bi mu bëggoon yàlla ak yeneen mu wàññeeku di expliqué wu loolu mandal nga la en tout ji yàqu nag am na lu ko dal am na lu dal waaj wala moom la ñu doon waaj wala ndaw. maanaam quindi dafa topp yonente bi saa salaam wax ñu dugg. waaw. ak ki nga xamante ni xëy na moom dafa jàpp ni dafa bëgg sëñ yi parce que ñu ngi nettali ay jaloore ci moom. waaw. waaw ak it waaw daf ko xanaa quoi. waaw. voilà. mais paa bi dafa ndaw quoi maanaam. mais li ñuy ndaw ndaw ndaw. maanaam li ñuy nuroo nuroo nuroo ci biir ci bëgg ku xam ne wuute nañ parce que. ci bëgg sëriñ ngir yàlla ak yeneen bi sallallahu wasallam yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñuy jiital ci ñëpp ci bëgg sëriñ ngir éru la moom sëriñ bi ñuy jiital ci ñëpp di jiital yàlla ak bi sallallahu wasallam c'est-à-dire que tey même wax gi nga xamante ne mooy waxu yàlla ak waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam considération bi koy jox day dépendre ndax xam na lu dëgg ba wax waaw wala déet tey su fekkente ne keroog mënu laa doon wax caractériellement mënu laa doon mënta comprendre lu tax euh, maanaam naka la nit ñi amee yenn état d'esprit yi quoi par exemple bu ñu àll ci yoonu yàlla tout simplement parce que kii euh, diw mooy sëriñam kii diw mooy sëriñam sëriñ par exemple bi da koy déranger wala ci lee par exemple am na ñoo xamante ne tey dinañ ma ne ma ne ko ma ne ko c'est très simple parce que gars yi exactement li la ko parce que loolu xaqiqa la a xam ne boo a de comprendre da ngay comprendre mu nekk di dem bëgguñu Seydi Ali yow astaghfirullah bëgguñu yàlla yegg saa salaam Sëriñ Tuubaa lañ bëgg Seydi Ali Maalik Baye Niass ak ñeneen ñooñu lañ bëgg bëgguñu yàlla bëgguñu yeneen salaat la parce que lu tax mais ne dinañ ànd ci li wax dinañ d'accord ci li yeneen bi salaat la wax ci condition te ñu xam ne wala Seydi Ali Maalik wala Baye Niass wax na ko wala boog seen doom yi wala mel noonu su condition boobu beneen bi ci def moom mooy ne lii wane loolu mooy bu dee tagg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam këm bàyyi ñax way ñu way yow ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala jëraay maalik way ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala suñ tuubaa way ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala keneen way ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo war a yam fekk ci yow au moment où ci ni way kenn la bu fekkente ne nag yow benn moo lay neex beneen bi ci def bu la neex parce que auteur bi moom dafa changé loolu lu ñu teg mooy yow bu ku mooy yeneen bi moo xamante ne dafa leer naw loolu rek am nii waaw nit ñi bëggatuñu yàlla ak bi sallallahu alayhi wa sallam ku la ko ci wax nee na damay def jàmm yéen a ngi xalaatam la ni maa doon da nga koy def parce que Seydina Hadj Malick wax na ko jàngale na ko doon na ko célébré wala parce que Sëriñ Touba wax na ko jàngale na ko doon na ko célébré wala Baye Niass wax na ko jàngale na ko célébré lii moo tax ñu koy def def ko parce que yeneen bi la ñu màggal sallallahu alayhi wa ko wax waxu ko wax waxu dëgg la mooy ne moom effort bi ñu def pour dem ci biir teew gaa yi ah organisé du ñu lëngoo def walaat bi pour dem ci biir yeneen organisé loolu mooy la xanaa bu ngeen jëm nit mbir mi la xanaa yow waxuloo ne yeneen ci biir la ñuy a wane ne. mais màggal yeneen kii moom saa tam feebar ba bu dem lee loolu laa wax ne bu loolu ne euh, euh, police yi dina ko nangu plainte yi ci loolu plainte moom danaa ko yóbbu deux fois yóbbu ci daal loolu la pour gàgg ko voilà association de malfaiteurs noonu la ci tàmp tàmpal en bas parce que li ñu wax yëpp dara du ci dëgg voilà loolu mooy wane ni maanaam xew xew bi yeneen bi taxul sallallahu alayhi wa sallam mais yeneen bi taxul nit ñi dañ ko gis bi dañ ko gis nit kenn du jàppale kenn lu dul parce que sa waay la bis bu sa waay dafee tojanga di nga jéem a def tout pour défendre ko bu doon yow yeneen ci biir bëgg sallallahu alayhi kon sa waay bu defee tojange lu wuteeg li yeneen ci biir sallallahu alayhi wa sallam jàngale da def na tojange en tout boo ko waxul di nga ko doo ko défendre te di nga mer ci tojange googu comme ni ngay mere ak di wane def na tojange parce que bu sa waay parce que dañ ci bu dee ab sëriñ murid wala maanaam ku nu koy woow wala ab murid moo def te jàng dañuy gis ci dañu dañ ciy sawar ci mën a dénoncer affaire nan bu dee duñ ko wax ci télé bi parce que après kuuru Baye Fall yooyu leen di xaar mais euh, au moins dinañ ko dinañ ko naqar wax ko au moins ci ci bërëb bu restreint mais lu tax même programme bi moom bu ko péré ci daal defee lu tax du ko tout ça li ñu en fait boo seetloo boo c'est parce que en fait en réalité naan na dinañ ko jéem a layal mu ne ci anam boo xam ne ñoom dinañ xam ne li ñuy wax du dëgg mais quand même dinañ ko wax quand même dinañ ko wax loolu mooy wax ñu bëgguñu yàlla bëgguñu yeneen si salaa salama gaa yi lañ bëgg ok mais nag assumer pourquoi du assumer ne man déedéet bëgguma yàlla bëgguma yeneen bi saasam ñii laa bëgg parce que ay héros lañ seen maam héros la wala moom ñoom ay héros lañ ci man et que leen di bëgg ba pare day voilà de de faire en plus man voilà maa ngi topp leen ginnaaw assumer loolu au moins mais bëgg di làq ci ginnaaw yàllaa tax ma bëgg leen yeneen bi moo tax bu tëgg sallallahu alayhi wasallam loolu moo dul dëgg yàlla taxul yeneen bi taxul sallallahu alayhi wasallam ku yeneen bi tax ngay nga kontaan wala ngay mer wala ngay dépendre doo am xaaj ak seen ci ciy def lu baax ak ci def lu bon ci def lu baax da ngay dig ci moom parce que yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam ci def lu bon doo kontaan ci lu mu def parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la topp ci jàngale voilà après tout le reste après garaawul que le reste garaawul foofu la suñu problème nekk foofu la suñu problème nekk foofu la suñu problème nekk preuve de preuve bi lay wan ne ah, eh, eh, li ngay wax naan ci bëgg sëñ bi ak ci bëgg eh, yent bi saa salaam wala yàlla ak yent bi saa salaam ñu dafa taw pour beneen preuve bi ni maanaam yi seen sara yëpp dañ koy dañ koy sànq ci lan ci jaar-jaar yi seen diw ay jaloore yi seen diw nangam yi seen diw seen jotaay yëpp waxtaane sàmbal seen sàmbal seen sàmbal seen sàmbal seen sàmbal seen sàmbal seen temps yëpp ci loolu lañ koy def waaw yeneen ci bi nag sallaaxal moom kenn lañ koy waxtaane kenn lañ koy waxtaane comme li ma déggoon benn ci baat wax ko moo nekkoon nit xam yàlla ak yeneen bi saa salama ci bëgg leen nañ xam ne seen objectif na def ko te wax na dëgg la firi ci échoué nañ bu dee moo nekkoon seen objectif bu ko nekkul nag moom de toute façon mais bu dee suñ ëllëg moo tax nit ñi sax yàlla yéen si saatam ko màggal ko xam nañ ni buñ taxawee ne yàlla li muy wax amul yeneen si saa muy wax amul xam ngeen ni kenn dootu leen ko waxee lañ def tey falaagara mais buñ ko waxee noonu dinañ wax ne danañ dinañ tudd yeneen si saatam de temps en temps mais lépp dañ koy après lii ràccale ràcc ko ràcc bu baax xam nga ni ñuy loolu mbay mi xam ni ak santé bi ñu ñuy ràcc ràcc yi léeg-léeg bu du topp benn affaire nii rek day topp day mel ni lu doon dellu ci xaw a circulaire ñoom noonu lañ koy defee nag dañuy mel ni kuy ràcc ci kanam yeneen ci bi rek après ñu wël